baada acuudu billahi min alshaytaan alrajim fa in lam yastajiibuu laka faclam annamaa yattabicuuna ahwaa'ahum wa man adallu mimman ittabaca hawaahu bigayri hudan min allah inna allaha laa yahdi alqawma alzaalimiin suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu wax waa Quraysh ñi doon woon weddi nañu alquran ak tawraat ndax lan dañuy jàppalante rek ci loo xamante ne nii neen la suñu boroom ne waa laaj leen ne bu dee ne ñoom mën nañ laa indil benn téere boo xamante ne nii beneen boo xam ne moo gën a jub ñaari téere yoo yëlee muy euh, alquran ak tawraat lii boroom bi da ciy wane ne téere yi yim wàcce yépp yi mu wàcce ci asamaan si yi ci gën a màgg mooy alquran bi ci tegu mooy tawraat kon nag indil leen ma bu leen gën jub bu ko defee man seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam ma daal di koy topp ndeem nekk ngeen way dëggal suñu boroom di wax ci juróom fukkeelu laaya bi mu ne fa in lam yastajibu bu dee ne dootuñ duñ la tontu ci laaj bi nga leen laaj ne ndil leen ma téere te du façon lool manuñu ko faalam xamal ne kon bu boobaa annama li am ba des mooy yattabi'una ñoom yéefiru màkke yi zaadahallah allahu tashrifan wa takrima nekkuñ lu dul di topp ahwaahum seen bànneex yi waman adallu te kenn nag ginu la gina sànku kenn ginu la sànku mi man ci ki nga xamante ne nii ittaba dafa topp hawaahu bakkanam bi ghayri hudan te tegu ko ci njub minallahi goo xam ne gu tukkee ci borom bi tabaraka wa taala moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaatu wasalaam doon wax ne kenn du gëm lu dul moon maa koy gënal boppam baayam ak ay ndayam ak waa këram ak lépp moo tax Seydina Umar ibn al-Khattab comme ni xadiis yu ne ci saxiix yi ba mu ko ko waxee yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ko ah yaa ma gënal sama baay ak sama nday waaye kantaa man Umar mooy ba muy dóoru tuuf ah man nag moom moom instant moom ah gënaloo ma sama bopp nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ya laa yaa Omar ne ko déedéet Omar lurul rek fekk man gënaluma la sa bopp mooy bu boobaa mooy dëgg dëgg ngëm amoo ko après borom bi ci saase la daal di def ci xolu Seydina Omar mi nga xamante ne mooy alqadir mi nga xam ne moo man lépp mu daal di ci saase mu dindi wuññi xolam def ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam gënal ko lépp mu daal di koy wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko al aana ne ko léegi nag yaa ngi door a agsi yow Umar ibn al-Khattab alayhi radiyallahu anhu moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu kenn du gëm dëgg-dëgg lu dul mu nekk hawaahu mooy li mu bëgg waajooju mooy li ñu naan bànnee xam nekk tabaan li maa jiitu bi mooy day topp topp li nga xam ne moom laa fi indi mooy ne loolu fekk jullit bi yemoo foofu mooy yow sa bakkan mooy dee loolu mooy sa bànneex ngay rey ci la mooy bu danga koy rey mu dee de déedéet da ngay fexe mu nekk lépp nekk koju yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk koju l'islam li fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekke loolu moo lay neex loo dégg ne lii mooy ab atteem même bu dee ne masoo koo xam nii la doon doxale dalay neex ci saase parce que xam nga ne lii wér ne na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nii la meloon ci xaal wala boobu nii la doxale ak nii la doon réagir noonu mu kontaan lool ngan mu nekk loo xam ne léegi lool kese lay neex il faut hawaaka nekk tabaan li hawaahu alayhi salatu wassalaam mooy sa bànneex yi nga am topp moom mi nga xamante ne nii moom léppam mi nga xamante ne léppam moom ko borom bi la kon loolu la mu ne kon nag gaa yi gis nga buñ la wuyuwul ci lii rek xamal ne annama yattabi'una moom li am ba des mooy dañuy topp ahwaahum seen bànneexi bakkanik wa man adallu te kenn ginu la sànku nag mi man tabi'a mi man ittaba ki nga xam ne day topp hawaahu bànnee xam daal la del def daal moom del bopp boppam def ko ku sareetu mbaam wala sareetu wëtiir jël daal di laxaab boppam jox bànneexam mu koy conduire bi xayri hudan ci loo xam ne moom du tegu ci njub minallahi mu tukkee ci ba borom bi tabaaraka wa taala inna allah dëgg-dëgg buur yàlla laa yahdi du gundi alqawma zalimin nit ñi nga xam ne ay tooñkatu seen bopp lañ ay bokkaalekat lañ mu ne wala kat kat dëgg-dëgg wassal naa lahumul qawl leeraloon naa leen kat li nga xam ne mooy alquraan jii kaddu gu gii nga xam ne di kaddoog borom bi jottali naa ko ba mu agsi aaya mu am ci alquran yoo xam ne day wane jalaalu boroom bi li nga xam ne mooy taar taaram bu ngeen gëmee li ngeen di am waaye it di leen tëkku pour bu ngeen ko weddee di leen wañ laayaan yi ci biir alquran yi nga xam ne ci seen biir ak yi mu def ci biir asamaan si suuf si loolu lépp borom bi ne leeraloon naa leen ko jottali leen ko ci ñoom la'allahum ngir bu ko defee yatadakkaruna ñu mën a waaru mën a fàttale ko ba dellu daal di gëm seen borom alladina aataynahumul kitaaba suñu borom ne ñi nga xam ne joxoon naa leen téere bi min qablihi lu ko jiitoon moom alquran de hum ñoom bihi yu'minuun ñoom moom la ñuy gëm wa ida yutla alayhim te bees leen ko jàngalee qaalu ñu ne amanna bi gëm nañ ko innahu al haqq dëgg-dëgg alquran ci ñu dégg de moom alxaqu mooy wax dëgg bi nga xam ne min rabbina ci suñu boroom tabaraka wa taala inna ñun naa nekkoon nañ sax min qablihi lu ko jiitu woon muslimiina doon wommatu ñii nii xam nga boroom bi day wax leen al imaamu ibn Isaaq rahmatullahi alayhi day nettali ci siira bi mu ne dafa am benn délégation boo xamante ne nii ci chrétiens yi jógewoon Habasha mooy yi nekkoon Abisini dañoo ñëw ci yorente bi alayhi salaatu wassalaam fekk woon mu ngi Makkatal Mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima di woo yéeféru Makka yu ñu bañ léegi nag gaa yi jóge Éthiopie ay ay prêtre ay ñoo xam ne kàngamu euh, chrétiens yi daal di jóge fële ci Éthiopie Abyssinie daal di ñëw Makka nag ngir gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam niñ ñëwee ñu toog ak moom ci peggu kaaba gi noonu di waxtaan ak moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag di leen jàngal ay aayay alquran léegi nag bi nga xam ne ci la leen koy jàngal affaire bi dugg ba ñu commencé ji wax lii ne ñun ne xaalu ñu ne aman naa moom la suñu boroom bi wax ne alladina ñi nga xam ne naa aataynaahumul kitaaba dañ leen a joxoon téere bi min yi mooy tawraat lañ leen joxoon lu jiitoon alquraan hum bihi yu'minuun ñoom de gëm nañ alquraan yi bi ñu ko déggee moo tax wa idaa yutla alayhim ba nga xam ne waaye buñ leen ko jàngalee xaalu lañ na ñu nga naan aman naa gëm nañu de bihi gëm nañu alquraan yi innahu dëgg-dëgg moom alxaq mooy mooy wax suñu borom inna ñun ñii sax kunnaa nekkoon na min qablihi lu jiitu ngay feeñ yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laata ngay woote lii muslimiina ñun wommatu woon nañ ndax diina dañ ñëwoon Seydina Isa ibn Maryam alayhi salaatu wasalaam moo ko andi woon ta ñun ñu ngi ci woon tënku ci kon ay jullit lañ woon sax lu jiitu ndax wax naa la Seydina Adam alayhi salaatu wasalaam l'islam la fi andi woon ulaa'ika suñu borom nag ne gaayoo yële yu taw na ajrahum ñoom la ñuy jox ñaari yoon seen bi maa sabaru ndax li nga xam ne moom lañ muñ ba mën a dékku lan lan dañoo dékku ndax jóge ci dara loo xam ne lu baax la woon nga gis ku ko gën nga dem topp loolu du ñépp ko man de mukk lii ñun ñu bari manuñu lii mooy ne gis lii moo tax comme ni boroom xam-xam yi di wax comme ni nga xamante ne nii këne nit ki nga xamante ne nii dafa yor daara nekk wala bu nekkub sëriñ bu gisee koo xam ne moo ko gën a mat fuuf dàq koo man li muy def moom ci yoon waxuma la moom daa war a dem gis ku ko dàq mu dem ci moom de waaye daa war a wax waa daara yi yépp taalibeem yi ko doon topp ñëw leen ñun ñu topp kële loolu mooy li boroom xam-xam yi wax rahmatullah mais loolu kat moo koy def loolu wallahi ñi ko man bariwul mooy ne nit ñi mooy deux mooy mooy dañ naan ji ndax am nañ notoriété ci dëkk bi xame nañ ne lii non non loolu sama bàyyi sama maam yi lii laa leen fekkee lan nga bëgg a wax ne kii daa gën da ngaa bëgg a wax kon la sama bàyyi ne woon daa am lu ko gën alors que mbir mu du loolu affaire bi lenn la mooy moo tax ñoom ñii dañoo muñ a ah, nekkoon ci diine yoo xam ne ju leer la muy masihiya christianisme ñu newoon ci nekk ci ay prêtre quand am ñu leen topp ñu nangu muñ loolu quand même bàyyi ko moo tax borom bi ne ñooñu dañ leen di jox seen pay ñaari yoon kon ni nga xamante ne nii te ñooñu yonent bi alayhi salaam lim na ci ñu bari ci xadis bi nga xamante ne nii moo nekk ci saxiixayni bu Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu mu ne ñett ngi ñoo xam ne dañ leen di jox seen pay ñetti yoon koo xamante ne comme ñii dañoo gëmoon téere yu jiitu woon nekkoon chrétien wala juif ba pare yonent ma lay saa saam daal di koy gëm kooku daal di koy dab moo xam bi muy wala ba nii mu nekkoon ci diine chrétien gis l'islam dugg ci kooku bu faatoo noonu buy dem ñaari yoon la ko yonent ma lay saa saam nee ñaari yoon lañ koy fay ak koo góor goo xam ne dafa amoon benn jaam bu jigéen daal di koy toppatoo rafetal ni mu ko yore ba ni nga xamante ne nii noonu la daal di koy yar xamal ko li mu war a xam yépp daal di koy libéré waaye denc ko ngir borom bi tabaaraka wa taala kooku noonu ñaari fay lay am waaye mu am ki nga xam ne ab jaam ku mujj gi jaam boo xamante ne dafa joxe dafa jooxe àq yi nga xam ne mooy akku yàlla yi gàllu ci moom ak àqu sangam yooyu yëpp mu jox ko mu ne ñooñu ñëpp ñaari yoon lañ leen di fay loolu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ci xadis boobu la nga xamante ne mooy bu al abu abu musa al ash'ari yu nekk ci saxiixayni kon mbir mi lii la képp koo xam ne lii moo tax te boo wax yonent bi alayhi salaam doon wax ne ñi nga xamante ne nii dañoo gëw gëm gëm Seydina Isa gëm ko moom ñaari yoon nañ leen di fay comme li alquran wax nii mu ne kon ñoom ñooñu le ulaayika gaa yoo yële yu taw na dees na leen jox ajrahum seen pay ne ñaati yoon ñaari yoon de bima sabaru ndax muñ ndax wax du nekk rek dinañ ko ci dégg fa nga nekkoon yow yéen a jaay seen bopp wallaahi yéen a bon yow yaa ñàkk xam li la fi sa bàyyi bàyyee bàyyeeloon yow daal walla lu ne di nga ko dégg ku nekk di nga dégg ñu lay wax noon jàpp ne nag ñu ngi ci dara alors que newuñu ci tous wa yadra'una ba pare gaa yoo yële ñuy ñuy fegu bil hasanati sayyi'a mooy ne bu beneen gaa yi waxee ña leen di wax nga xam ne boo bàyyee diine jooju ñëw ci beneen diine wala gis kulee koo xam ne moo la gën a xam li nga nekk nga dem topp ko ne nañ leen tëj daara ji topp kële sëriñ bee ndax moo yu ko gën a xam ñu dem ñun ñépp nekk ay taalibeem loolu boo ko defee gars yi dinañ la wax wax yu ñaaw suñu borom nag ne wayadrauna dañuy nekk ñoo xam ne dañuy fege bil xasanati ci yiw as a ñaaw wax yu ñaaw yi leen nit ñi di wax bu boobaa ñoom yiw kese lañ koy lañ koy lañ leen di fayoo lañ leen di tontoo duñ leen wax wax ju ñagas de dañ naan leen daal borom bi daal moo xam ñun daal ñu ngi ci ñun nekkuñu fi di leen topp ci seen wax yi ngeen ñuy wax naan ñu da ngeen a jaay seen ngor da ngeen a jaay da a jàpp ne li seen bàyyi ne woon daa ko xeeb loolu lépp duñ ci tontoog ñoon ci boobu déedéet déedéet waaye de du ñu ko def loolu lay wax ne ñoom ñoom noonu la ñuy def dañ naan leen déedéet ñun moom loolu bil xasanati ñoom la ñuy fege li nga xam ne yu ñaaw yiñ leen di wax wa mimma razaqnaahum te teewul li nga xam ne moom ci yi ma leen wërsëgale yunfiquuna dañ koy def ci kano yu baax yi ci yoon yu baax yi wa ida sami'u wa te bu ñu déggoo mboosóor gaa yoo yële wa anhu waxi kesew-kesew ak i mboosóor dañ koy dummóoyu wa qaalu ba pare ñuy wax ñeleen leen koy wax te di leen wax wax yu ñaaw yaak waxi kasaw-kasaw lanaa a'maaluna waaye ñun de suñuy jëf ñun la ñeel walakum te yeen ñii yii nii la lakum yéen la ñeel amaalukum seeni jëf